kon al imaam al mu indi li nga xam ne mooy xadis bu mujj xadis bii nag muy indi ni mu tudde bunt bi chapitre cent soixante onze bi baabu takbiir al musaafiri idaa sa'ida sanaaya wa shibhihaa buntu takbiir wax allahu akbar tukkikat bi bu yéeg li nga xam ne mooy tund yi ak ni ñoom waaye wa tasbihihi ak subhaanallah gi muy wax ila habata al buy wàcc xur yi wa nahwaha yu mel noonee léegi nag côté boobu jàll nañ ko léegi nag hadis bii mu ci teg nag mooy hadis sayna abu hurayra abu hurayra bi radiyallahu mooy wan na ak tere nag anil mubalagati ci ëppal bi raf'i sawti ci yëkkati sa kàddu bi takbiri ci booy allahu akbar wa nahwihi ak yu mel noonee loolu nag moo tax nag ci lay indi hadis bii mu tëj bunt bi muy hadis neuf cent soixante-dix-huit léegi nag mu indi mu ne al imam rahimahullahu taala mu ne wa an abi hurayrata wa an abi musa wa an abi musa ah <laughs> neuf cent soixante-dix-neuf neuf cent soixante-dix-neuf wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu taala anhu annahu qala kunna nasiiru ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa kunna idaa ashrafna ala waadin hallalna wa kabbarna wartafa'at aswaatuna faqaala annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuhan naas irba'uu ala anfusikum fa innakum la tad'uuna asamma wala ghaa'iban innahu ma'akum innahu samii'un qariib muttafaqun alayhi irbacu bifathil baa'il muwahhada ay urfuqu bi anfusikum kon al imaamu al haafidu an-nawawiyu rahimahullahu ta'aala comme niñ wax léegi mu indi xadiis bi ngir leer leeral wàllu mujj ci eh, li nga xam ne noonu la tudde bunt bi mu ne waa nabi Muusa mu ngi jëlee ci baayu Muusa al ashari yi ko joowoon ci ashari yu nay ci waa Yaman mu ne annahu qaal nee na kunna nekkoon nañ nasiru doon tukki ma rasulillah nekkoon nañ doon tukki ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa waaye fa kunna ila ashrafna buñ ma soon a yéeg ab tund ci yoon bi wala fu kawe ab monticule ab dune ab tund fu kawe ala ashraf buñ ma soon a yéeg ashrafa mooy yéeg ala waadin mooy di dox muy monter ci kaw ab ab ab xur ab ab ab ab ab buñ ma soon a yéeg ci ab vallée ba yéeg ba ca kaw ah lan lañ doon def hëllal naa dañ doon wax laa ilaha illa allah wa kabbarna allahu akbar lool mooy lool hëllal naa hëllala mooy neena laa ilaha illa allah mooy neena allah akbar ba allah waaw léegi loolu war tafaat mu yëkkatiku aswaatunaa suñu suñu baat yi ñuy sikkar sa kaw ñun saxaaba yi da wax ca kaw laa ilaha illa allah allahu akbar bi kii <laughs> fa qaala an-nabiyyu nee na yonent bi alayhi salaatu salaam nañu yaa ayyuha an-naas yéen nit ñi irba'u ala anfusikum mu ne irba'u liñ koy binde mooy bi fathil baa'i irba waaw irba baa bi da koy fataa al muwahhada baa bi nga xam benn tomb la waaw pour nga bañ koo jaaree jaamu ne la benn tomb la ay urfuqu bi anfusikum mooy dalal dal leen seen bopp réeram leen seen bopp nda ndànku leen ak seen bopp waaw épargne leen seen bopp ci coono bi leen di mën a dal waaw irba'u ala anfusikum fa innakum ndax yéen kat la tad'una asamma wow ngeen te dee yaawula woo ngeen ak asam ma koo xam ne dafa tëx waaw wala ghaiban du caagante ne koo xamante ne daf fee newul innahu boroom bi nga xam ne moom ngeen di woo di ko sikkar nii di tudd turam yëg leen ne moom boroom boobu rek dafa nekk koo xamante ne sami'un innahu sami'un aji déggaakoon la xariib taku leen jege la innahu ma'akum bokk mu ngi ànd ak yéen innahu moom borom bi sami'un aji déggaakoon la qaribun ku jege la mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim abul xuseyni ñoom ñoo ko bokk solo léegi la jo gis nañ ko léegi nag mu des waaw laaj bu njëkk laaj bu njëkk mooy xadis bii nii est ñoom dong ko solo ñu ne la xadis bii de du ñoom dong ko solo al imaamu Ahmad ibn Muhammad den seen jiitu woon na mu solo woon xadis bi waaye seen mbokku taalib al imaamu Abu Dawud as-Sijistani al imaamu Tirmidhi seen taalib solo na ko al imaam Ibn Maaja rahmatullah ala al jami al imam al Bukhari moom imam al Bukhari xam nga hadith yi mel nii da koy indi fu bari bari bari bari bari indi na ko kitaabul maghazi baabu ghazwati Xaybar parce que lii mu doon nettali xare Xaybar la xewoon waaw ah abwaabu waatun ushayrun thumma ghazwatu safwaanin wa badru qitaalin ma'a sulaymihimi wa qaynuqaa'un sawiiqun ba'dahu ghataafaanun thumma buhraanun uhdun waqa'atul ghumaami hamraa nadiirun riqaa'un maw'idun ma'duumatun muraysi'un wal ahzaabu laa tanaami quraydatun quraydatun wal ahzaabu la tanami quraydatun thumma lihyaanun hudaybiyatun wa ghaabatun xaybarun xaybarun wa ghaabatun xaybarun waadil qurat taalimi voilà xaybar googee ci la xew-xew bi xew wa xaybar googee fël lii xew woon waaw xew-xew bi foofu la xew woon moo na al imaam an-Nawawi indi ko foofu ci kitaabul maghazi baabu ghazwati Xaybar indi na ko ci kitaabul jihaadi wa siyar baabu maa yak maa yukrahu min raf'i sawti fi takbiir kitaabud da'awaat baabu du'aa idaa alaa uqba ak kitaabu daawaat baabu qawli laa hawla wala quwwata illa billah ak kitaabul qadar baabu laa hawla wala quwwata illa billah kitaabu tawhiid baabu qawli llahi ta'aala wa kaana allahu samii'an basiira kon léegi buñ jëlee bi nga xam ne nag mooy fam xewe woon nag mooy Xaybar nag <laughs> mu ne haddasanaa imaamul Buxaari abu is abu lan abu lan abu lan abu abu abdillah <laughs> muhammad ibn ismail mu ne nettal nañu haddathana musa ibn ismail ah sëriñam bi <laughs> ñoom ñoo bokk turu baay quoi <laughs> muhammad ibn ismail al bukhari kii musa ibn ismail al hafiz al minqari at tabuzaki abu salama al basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana abdul wahid mu nekk ñu nettal ma abdul wahid abdul wahid ibn ziyad al abdi mawlahum abu bishr abu ubayda al-Basri rahmatullahi alayhi qaala mu ne an Aasim moo ko jëlee ci Aasim gis nañ ko keroog Aasim ibn Sulaymaan al-Ahwal Abu Abdirrahmaan min Abu Abdillah al-Basri al-Umawi mawlaahum rahimahullahu ta'aala an Abi Usmaan moo ko jëlee ci Abu Usmaan Abdirrahmaan ibn Mull Abu Usmaan an-Nahdi al-Kuufi al-Basri muxadram fekk na jamonoy Yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye jotu koo gis kan moom nii al muy Abu Usman nag ci la siiwe ñu bari moom Abu Usman lañ ci xam waaye à vrai moom li mu tuddoon mooy Abdurrahman ibn Mull rahmatullahi alayhi an Abi Musa al-Ash'ari mu jële ci Seydina Abu Musa al ni Abdallah ibn Qays Abdallah ibn Qays ah, al-Ash'ari at abu musa siiw na sahibu rasulillah alayhi salatu wassalam radiyallahu anhu annahu qaal dégg mu ne lamma gaza rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xaybara aw qaala lamma tawajjaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ashrafa annaasu ala waadi fa rafa'u aswaatahum bittakbiir allahu akbar ah allahu akbar la ilaha illa allah fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala gha'iba innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum waaw léegi nag mu am ñu ci teg moo tax ma ma nañ nañu tànn bi en plus ñu gis fan la xew woon waaw parce que hadis bi nii kunna nasiru ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dañ doon dox ànd ak yoneen saa salaam ci tukki loolu taxul nga xam fan la woon am na ci yenn nu sax riyaadu saalihiin yi kunna ma annabi saa salaam fii safar dañoo nekkoon nag ndawal yàlla saa salaam ci tukki léegi tukki boobu nag riwaaya bii moo ñuy wan ne c'était à Xaybar mu ne la gaza bi nga xam ne ci la xare rasuulullahi ndawal yàlla saa salaam Xaybara mooy xare biñ la wax am ci juróom-ñaareelu at mi euh, fële ci. forteresse boobu bu rëy boobu neewoon fee nga xam ne minal yahuudi ñoom ñoom ñi doon tudd keroog ñoo fa dawoon làqu mais am na ñu fa jiitu woon ñoom na ab ibn Abi Huqay ak ki nga xam ne Huyay ibn Akhtab kàccoor yu mag yooyu nga xam ne ñoom ñoo créé woon ahzaab ba yeneen saa salaam pare ci ñoom nag ci ñoom la jëm moo tax euh, euh, euh, ahzaab bi mu paree ahzaab Quraydatun moo ci tegu. Qurayzatun thumma Lifyaanun Hudaybiyatun wa Ghaabatun léegi Xaybarun après yeneen saa salaam ba mu liggéeyantee yooyu ba am ak ñoom euh, ci la dem waa Quraysh say accord ci la mën a dem nag euh, jublu ci ñi nga xam ne ñooy yahuudu Xaybar yooyu nga xam ne ak yàq kese lañ newoon fil fil ardi euh, ci al fasaada fil ard léegi nag ba nga xamee ne nag fa lañ fa la woon ba mu xaree Xaybar. aw qaala wala mu ne lamma tawajjaha rasulullah wala mu ne bi nga xam ne yonent saa sallam dafa jublu waaye lii ñëpp xam nañ ne mbir mi lenn la mbir mi raawi bi moo ci sikki sàkk mais Seydina Abu Muusa sàkk sikki sàkk wu ci lu tax parce que Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu fekkewul xare Xaybar ñoom dañoo ñëw fekk xare bi jeex comme Seydina Abu Hurayra waaw kon kon moom ale bi fekk ko fi woon ale bi daf ko faa fekkul waaw xam nga ci la waxoon nañ la euh, waxoon nañ ko fi ne bi nga xamante ne nii ñoom ñii ñoo àndoon ak ñoom Seydina euh, Jaafar ibn Abi Taalib jógoon Éthiopie keroog bi ñuy gis Muhammad ki euh, Abdallah ibn Jaafar radiyallahu anhu moom mi nga xam ne tamit Éthiopie la juddoo woon ci septième année bi moom ñoom Sey Seydina Abu Muusa moom xale la woon ñoo dikkandoo ci yonent bi alayhi salaam Xaybar fekk yonent salaatu salaam ubbi Xaybar ba pare ak ñoom Seydina Abu Hurayra ñu ñëw ñoom Seydina Jaafar ibn Abi Taalib ak doomam yeeg ñoom Seydina ki nga xam ne mooy Abu Muusa mi loolu moo tax ñoom dem di fekkewuñu ko ci la yoneen saa salaam doon wax bi naa Jaafar ñëwee mu bég daal di jóg daal di koy fóon ci diggante bët yi ne laa adri ah, bi ayyihima ana afrax afrax bi fathi Xaybar am bi qudumi Jaafar man de xaw ma ci ñaar yi ana ban laa ci gën a ci ubbi gi nga xam ne moom lañ ubbi Xaybar wala boog dëgmal gi nga xam ne la sama mbokk mi di Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu anhu daal di dégmal sayna Abu Musa jamono jooju la dikk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu nee lamma ghaza rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Xaybar aw qaala lamma tawajjaha loolu raawi bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba mu jubloo ba dekkul day jublu Xaybar non lii mooy li ñuy ñibbisi la voilà boo fàttale ko bi ñu koy gis ci siira bi lii moo doon dernier acte euh, euh, acte bu ñu gisoon ci ghazwatu Xaybar dañ cee pare di dugg ci enseignement yi Euh, yaa fay fa yow du la wax fac riche la wax fac riche parce que yow yow yow kii woo déglu woo moo tax mais bon mooy dernière chose buñ ci waxoon mais après njàngat yi dañu guddoon nag <laughs> waaw après waaw leen waxoon li ci yàpp mbaam xuux non banaan mbaam xuux mbaam xuux daa leer mbaam mbaam sëf façon masala yu bari ribal fadleek yooyu yëpp ci ci ci ci foofu ak sikkar ci mbooloo <laughs> sikkar en groupe waaw bokk nekk en groupe di sikkar di tudd turu yàlla waaw ci ay laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha allah laa ilaha illa allah akbar allahu akbar akbar laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa mel noonu ak tamit ci xeetu sikkar nekk en mbooloo di di sikkar loolu est ce que mënoon naa nekk ci partie boobu lañ ko gise woon boo gisee ñu dagg ko archive def nañ ko archive nekk moom ber ko moom kese yooyu yépp ci xare xaybar bi la génn waaw loolu lu ama am solo la euh, euh, euh, gisoon nañ ko foofu léegi nag lii moo doon dernière action hadis bii lañ mujj woon a gis après tëj bunt bi xare xaybar après nag daal di dugg ci les enseignements tirés de la guerre de xaybar la Euh, delloo woon kon mu ne kon xam nañ kon mbir mi lan la du bi yore saa saam di jublu xaybar non mooy bi muy ñibbisi lammaa xafala la waaw kon ashrafa naasu nit ñi ñuy ñibbi nag xam nga dañoo am ngañaay waaw borom bi may leen ngañaay keroog mooy Seydina Ali na Abi Talib la yonent la borom bi jaarale bi ubbi xaybar bi mu nee la unsiyanna raayata gadan rajulan yuhibbuhu Allah Allah wa rasuluhu yaftahu llaahu lahu bayna yadayhi ala yadayhi voilà mu ne yeneen saa salaam bi ne dinaa jox raaya ji drapeau bi suba waaw góor goo xam ne daa sopp yàlla sopp yàlla da koo sopp azza wa jalla ndawam bi alayhi salaatu wa sopp ko eh, moom itam mu sopp yàlla ak ndawam bi saa salaam borom bi dina ubbi jaare ko ci loxoom keroog la Seydina Umar radiyallahu anhu ne keroog laa bëgg jiite dara. yii parce que loolu dafa rëy saway way waaw fa baata an-naasa yadukuuna laylatahum laylatahum ayyuhum yu'taaha <laughs> keroog saxaaba yi ku nekk ñaan goo xam ci guddi gi def nga ko ngir xool ay way ya yeneen saa saa ana kan dong lay jox drapeau bi ndax kooku de leer na ne yàlla sopp na ko yeneen taam sopp na ko sallallahu alayhi wasallam moom sopp na yàlla sopp na yonentam ci xew-xew boobu la woon kon xew-xew bi moo doon dernière action bu xawoon comme mu ne bi nga xam ne ci lañ jóge euh, Xaybar ashrafa an-nas ala waad nit ñi kontaan bég di delloo njukkal borom bi tabaaraka wa di ko sant di ko tudd di ko bakk waaw ñu yéeg ci benn xur waaw ci la yéeg mooy ci yoon wi di dem di ñibbi Medina waaw fa rafa'u ñu yëkkati aswaatahum seen seen baat yi seen kaddu yi bi takbiir ci kabdaal yi na lañ ko doon defe mu ne allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illallah allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illallah moom lay wax fee ne ashrafnaa alaa waadin hallalnaa wa wax ne dañoo yéeg ci benn monticule bonn fu kawe après di def ay laa ilaaha illallah ay allahu akbar ay allahu akbar la ilaha illa allah kon loolu la mu ne nag fa qaala rasulullah nit ñi nag ca kaw lañ doon yuuxu di wax ci kaw yeneen saa salaam ne leen irba'u ala anfusikum ndax ndànk ko leen ci seen bopp waaw neew leen bu leen sikkar de lu tax ma gis leen ngeen di sikkarandoo mbooloo non waxu leen lool terewu leen lool dane da leen a yërëm moom mi nga xam ne mooy médecin wu xol yeek yaram yi waaw bañ seen baat yi yàqu seen voix cordes vocales yi daal di yàqu waaw tax ak tamit yenn feebar yu la mën a jural ak lor gi ngay lor sa dëkk sa sa sa sa sa sa sa sa jegeñaale yëpp tax yeneen saa salaam ne leen ndànku leen ci seen bopp waaw ndànku leen te yërëm leen dal leen ak seen bopp innakum ndax yéen yëg ne laa tad'una asamma woowu ngeen te dagaanu ngeen koo xamante ne dafa tëx borom bi tëxul ah wala gha'iban te nekkul koo xam dafa absenté ba nga yuuxu ngir mu mën laa dégg wala ku sori innakum yéen tad'una sami'an qariba yéen a ngeen ñaan di woo di dagaan koo xam ne ku leen jege la ku leen di dégg la te ku leen jege la kon yuuxu ju kawe ji jaru ko waaw wa huwa ma'akum mu ngi ànd ak yéen waaw allahu akbar léegi nag lii mooy xadis bi fii la yow xadis bi fii la xadis bi fii la hadis bi fii la léegi nag sokko imaam al al al al Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu da daam lu mu ci yokk mu ne mu ne wa ana xalfa daabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man maa ngi woon ci ginnaaw war waayu yonent bi alayhi salatu wasalam fa sami'ani mu dégg ma wa ana aqul mu dégg ma yonent saa salaam man mooy daf maa supporté woon waaw xam nga da doon dóor a ñëw yonent saa salaam neewul bon moo tax affaire bi dafa am solo quoi waaw moom mu ngi door a ñëw Xaybar yeneen saa salaam nit ñi ni ñu baree saxaaba yi ni ñu baree ak ñi xare yi woon ni ñu baree ak ñi nga xam ne ñoo jógee Xaybar ñëw don Jaafar mi mu doon wax mbokkam boobu radiyallahu anhu bi magu Seydina Ali ibn Abi Talib kan la supporté keroog Seydina Abu Muusa mii nga xam ne Yaman la jóge mu teg ko ci gannaaw war waay ñu bokk même war waay mu teg ko ci gannaaw waaw mu bi mu waxee nit ñi noonu nee na mu ngi ma dégg maa ngi ci ginnaaw xalfa dabbati rasulillah ci ginnaaw war waay yonente bi alayhi salaatu salaam fa sami'ani mu ngi ma dégg wa ana mu ngi naan laa hawla wala quwwata illa billah maa ngi naan laa hawla waaw wala quwwata illa billah maa hawla amul eh, amul pexe ngir mucc wala quwwa waaye amul pexe ngir diggi lor xëcc lor euh, non xëcc njariñ wala quwwa amul kattanu jañ loo xam ne lu lay lor la waaye awma kattan amul kattan xëcc lu lay jariñ illaa billah lu nga koy jaarele ci borom bi tabaraka wa ah. kon nag mu ngi noon léegi nag ah, mu ne mu ne mu ne mu ne Seydina Abu Musa mu ne radiyallahu anhu mu ne yeneen saa sam dégg maa ngi naan man loolu laa doon sikkar la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah nee na yeneen saa sam dégg mooy wax lool mu ne ma yaa fa qaala lii mu ne ma yaa Abdallah ibn ibn Qays mu ne ko yow Abdallah ibn Qays qultu ma ne ko labbayka rasulallah ma ne ko maa ngi lay nuyu yow ndaw maa ngi lay wuy yow la ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala mu ne ko ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil janna est ce que duma la tegtal ci kaddu goo xam ne trésor la ci trésor aljana yi qultu nee na ma ne ko bala ahaka ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fidaaka abi wa ummi jënd naa la sama baay ak sama ndey loolu mooy lan waxu araab yi la mooy koo xamante ne dafa cher ci ñoom dañ koo sopp lool ñu bëgg ko lool waaw nañuy ñëw ne yow de jaral nga ma ma jaay sama baay sama nday ngir am la <laughs> waaw waaw <laughs> loolu nag lu rëy rëy rëy la doonu dekkuloon luñ doon wax noonu de comme ñun suñu compliment de de de de de de de de façade yi ñuy defante nga xam ne moom waaw kii de sama xarit benn bakkan la te bu la wanee gannaaw nga ne aka ah, ah, xam nga dama koy nax rek <laughs> wal iyaadu billaah ñun ñun dañoo nàq dëggu quoi fu <laughs> ko dégg suñu coow yi jàpp ne saa yi am nga fa diw dara <laughs> da baax na mooy yooyu yëpp affaire ñàkk ñàkk ñàkk jaar yoon la quoi waaw mais ñii arab yi buñ la masoon a wax lool ku ñu mas a wax fidaaka abi wa ummi yow de jaral nga ma bu doon am sa ngërëm jar na ma jaay sama baay sama nday dinaa ko def ngir am sa ngërëm <laughs> loolu moom réyee réyee réy la sëmam de wane sopp boo sopp nit la yonent saa salaam benn nit la ko ma sa wax en tout cas Seydina Ali nee na man radiyallahu anhu man de benn nit laa ma sa dégg yonent saa salaam naan naan ko di di ko di naan mooy wax ji ñu wax nii <laughs> hein fidaaka abi wa ummi irmi kan la ko doon wax keroog Uhud Sa'd ibn Abi Waqqas la yoneen saa salaam doon jël xeej yi di ko jox naan ko sànnil naan ko irmi fidaaka abi wa ummi yoneen saa salaam di ko jox naan ko sànnil jënd naa la sama baay sama ndey ma ne yii naa leen man na moom laa hawla laa hawla wala quwwata illa waaw kon mu neen neen Seyna Abu Muusa ma ne ko ah yoneen sa salaam bi mu ne ko ndax duma la tegtal trésor benn kàddu goo xam ne trésor la ci trésor yi àjjana nee na ma ne ko balaa ah, kay yow ndawal yàlla saa salaam bind naa sama baay sama ndey mu ne ko qaala mu ne ma laa hawla wala quwwata illaa billah moo tax lu waay nit utalal sa bopp ci ay laa hawla wala quwwata illaa billah sikkar la bu yeneen saa salaam jox Seydina Abu Musa mais xeetam yëpp la ko jox xitaabuhu alhamdulillah li ahadin min ummatihi ka xitaabihi lil jamii waaw fekk amul luy ñëw luy wane ni kii ngir moom képp la ñëwee wax ak yeneen saa salaam xeetam ñoom ñëpp la ko jox la hawla wala quwwata trésor la ci trésor yi àjjana yi parce que trésor àjjana loolu lépp ci tawhid lay jóge manu la jóge ci leneen laa la mooy nit ki dangay ngay dindil lépp luy pexe kattan saxal bu yàlla tax ak xam ne loolu yàllaa ko am yow amoo ko jaam amoo ko non seulement du yow mais benn bindeef bu yàlla bind ko amul illa billah lu dul ci yàlla lay jaar waaw kooy naw ci ay pexeem ay ay xalaatam ay kattanam ma ne daa fekk yàllaa ko namm yàllaa ko jox ci yàlla la jaar waaw ala kulli shay ala kulli shay'in maa xala allahu ala kulli shay'in maa xala allahu maa xala allaha maa xala allaha baatilu ala kulli shay'in maa xala allaha baatilu waaw li la bi wax moo la yeneen saa sallam ne asdaqu maa qaala ash-sha'ir li gën a dëggulu bi wax mooy qawlu Labid li Labid wax alaa kullu shay'in alaa waawe alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa alaa ubbi leen nopp yi fettar nga leen nopp mën dégloo kullu shay'in lépp lu ne rek maa xalallaaha boo ci génnee yàlla baatilu lool neen la mooy manu la nekk waaw mooy ki nga xam ne moo ay al hayyul mooy ki nga xam ne moo dund moo taxaw lépp waaw lépp moo leen taxaw alqayyum mooy borom bi tabaraka wa taala te la tax lu nekk la tax ñu naan mbir am na ba la la ne la ko neal mooy yàlla la tax muy fonctionner di continuer mooy borom bi tabaraka wa taala kon la hawla kanzun min kunuzil janna la hawla wala quwwata illa billah loolu jullit ñi ndeysaan ku ko xam doo ko doo sa làmmiñ da ciy da da ciy lab waaw sa làmmiñ da waaw doo deñ foo nekk di wax la hawla wala quwwata illa billah te tamit dalay da noonu lay fóoti sa xol waaw doo wóolu doo tiit doo ragal ko yàlla jeex na waaw ndax lépp lu la waaye tegali pexe sa waay bu ci yàlla àndul du dox waaye lépp tamit lu la waaye dik ci lu neex ak yu ma bu ci yàlla àndul du dox te loolu rek la yoneen saa sam jàngaloon mawlaana ibnu abbaas ya ghulaam inni u'allimuka kalimaat ihfadillah yahfazuk ihfazillaha tajidhu amamak ida sa'alta fas'alillah wa ida sta'anta fasta'in billah ba nim jeexe loolu mooy la hawla wala quwwata illa billah waaw jaam dina xam ne la hawla wala quwwata illa billah waaw amul benn pexe waaw bu la gaay di tëralal waaye yawit amoo benn pexe moo xamante ne nii ci ngay amee ngërëm wala ci ngay Ah, fexe ba njuuy yu metti yi la war a dal waaw illa billah lu dul ne lu dul ne lu dul ne ci yàlla lay gaar o oh, illa billah lu dul ci yàlla waaw kon nag loolu la kenn amul kàttan kenn amul pexe loolu lépp borom bee ko borom bi la ñeel kon noonu la ko al imaam Seyna Abu Musa al Ash'ari daal di indi léegi kon xadiis baa ngi noonu <laughs> mooy biñ jógee Xaybar voilà ci la waxe woon lii ci la xadis bi ci xew-xew boobu la woon fii masir boobu mu ibham foofu la nga xam ne xamoo ban la xamal ne huwa xiina ah, qafala rasulullah sallallahu alayhi wa fi nga xam ne mooy xaybar ci xareb xaybar ci juróom ñaareelu at mi ci gàddaayam bi alayhi salatu wassalam léegi ginnaaw loolu taxriij bi kon gis nañ ko mooy léegi lan mooy lëkkaale bi lëkkaale bi mooy ak bunt bi li imaam waxoon tañ fàttali ko léegi li mu tudde jeexitalu bunt bi wan nahi ak tere anil mubaalaga ëppal di raf'i jéggi dayo bi di raf'i sawti ci yëkkati sa kàddu bi takbiir ci wax allahu akbar waaw loolu dañ ko tere yeneen saa salaam moo leen wax irba'u ala anfusikum ba ñuy yëkkati seen kàddu yi parce que mooy man nga ci am problème de voix waaw mooy sa kaddu sa baat bi après day dee boo mooy lu yem ci dee kese waaye bi nga bëggatee wax kenn du xam li ngay wax parce que boo yàggee di yuuxu yuuxu yu metti day metti sa day day am ay conséquences yonent saa bi nga xam ne mooy ar-rahmatul muhda yërëm jaam yi lool te di leen gindi mi yàlla gindi teg ko muy suñu gindeeku war a jaar ci moom bu gisee ñu nekk sax ci lu baax waaye niñ koy defee ah volume bi ëpp na wala boog ah ah ah xamaas ah, gi fugg fugg giñ ci àndal mën nañoo lor dañuy wax ne ah lii dañuy digal conseil bi nga xam ne loolu mooy li moo tax mu ne irba'u ala anfusikum waxu leen mukk bu leen si sikkar loolu moo tax boo boo demee foofu traité nañ ko fa moo tax bon fii nii duñu fi traité yooyu ah waa léegi kaay leen si sikkar mbooloo loolu loolu mën naa nekkam déet ah dajaloo di sikkar moo xam alquran la ñu dajaloo di jàng wala dañoo dajaloo di di di di di def ay laa ilaha illallah ay subhanallah ah, alhamdulillah la hawla wala quwwata illa billah allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa bukratan wasila mooy yow ay nit dajaloo rek di sikkarno est-ce que loolu mën naa nekk loolu taxawoon nañ ci te bi day wane ne loolu bañ a man a nekk parce que ren saa salaam nii dane mbooloo la imaam abu euh, euh, euh, nu mu tudd abu Musa dane mbooloo la ñu ñun mbooloo lañu ñu woon di ko def yeneen saa salaam neew leen yéen mbooloo du ànd si kar déedéet lim leen tere rek mooy yuuxu ba ci kaw biñ doon def mu nar leen a lor mu daal di leen irba'u waxu leen sax arrêté leen waxu leen arrêté leen de irba'u ndànku leen ci seen bopp waaw am leenuk dal ak seen bopp waaw. kon nag ndax ki ngeen di woo soriwul daaw tax borom bi tabaaraka wa taala loolu day dëppoo rek li borom bi eh, eh, tabaaraka wa taala wax wala tajhar bi salatika wala tuxaafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila oh mooy saar bu neex ba xam nga ne de <laughs> loolu mooy saar bu neex ba suratul <laughs> israa aw <laughs> oh, lii te jeexital ba borom bi ne qul ud'u allaha aw ud'u arrahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna wala tajhar bi sola bi solatika wala tuxaafid biha wabtaghi bayna dhalika sabila waqul alhamdulillahi alladi lam yattaxid waladan walam yakun lahu sharikun fil mulk walam yakun lahu sharikun fil mulki walam yakun lahu waliyyun mina zulli wa kabbirhu takbiira. saar ba jeex dégg nga wa kabbirhu takbiira la jeex suuratul Israa boo bëggee di yéeg di féey di dem ca sa borom <laughs> di tukki di rañaan tout le temps foog wa kabbirhu takbira billahi boo ko deful moom doo dem fen <laughs> non na la leer moom <laughs> ku dut sikkar non doo àgg ku tudd yàlla tudd yàlla ak làmmiñ tudd yàlla ak xol tudd yàlla ci lépp ci say jëf te tudd yàlla ci say jëf mooy ah di dakkook ay digaleem tey sori ay tereem di ko teewlu saa su ne di xam ne moo may fuglu te di ko tudd sama làmmiñ yi laa yazaalu lisaanuka rabban bi zikrillah la yoneen saa saa waxoon waaja bu sa làmmiñ di deñ bu mu deñ di tooy képp ci tudd yàlla fuñ la fekk na sa gémmiñ du tooy képp laa wax ndax sikkar su bari sooy sikkar waaw ba jaayi ne sawaay mii wéru waaw kay <laughs> ñoom ñoo xamul ni mu saay saay foo ko fekk mu ngi munu munu mi saay waaw c'est comme ça ay ci ay allahu akbar subhaanallah jo boo tax waajoo day dégg rek kooku gis nga li ñu naan stress anxiété ay ay ay ay mauvaise humeur moom xamul yooyu ah day dégg ñu koy nettali waaye moom xamul yooyu waaw parce que ki muy tudd la borom bi tabaaraka wa taala di ko teewlu nag ak teewlu gam laaj boo bëggee di isra saa ne ah wa kabbirhu takbira te bu ko bokkaale te kay def loolu mooy deñal na yàlla ak bokkaale waaw mu ne qul ud'u mu ne leen saa sa waxal jaam yi woo leen dagaan ngeen Allah yàlla voilà woo leen yàlla sikkar leen yàlla aydor rahman allah wala arrahman ki fees del la gér mu ne ay yamantano ku ngeen ci mën a woo ci tur yi rek allah wala arrahman falahul asmaul husna yee moom la ñeel tur ya ngaa xamante ne ñooy yu yu yu sell ya ta rafet waaw boo nee yaa Ghaffar yaa Samiul Basir yaa malikal mulk yaa rabbi samaawaati wal ard wa yaa rabbil ardiin koo ci woo rek yaa qudduus subbuux rabbul malaa'ikati war ruux haw yaa muhaymin yaa waduudu yaa latiifu yaa allah allahumma lépp ma ne yàlla falahul asmaul husna de waaw bu ci nekk boo ca koo ko defee te yàlla tax dalay dalay yënd ci boppam ci boromam ci ka ka moom wa muy borom bi wala tajhar bi salaatik mu ne nag bul di bu baax sa dagaan sa julli sa jokkoo ngay jokkoog sa borom walaatu tuxaafit biha waaye bu ko wàccee ba mu ëpp wabtaxi ta nga jàpp bayna zalika diggante kawe lool ak suufe lool sabila aw yoon moo tax mu ne Seydina Abu Bakar yone saa na ko Abu Bakar romb naa la ngay naafi la <laughs> waaye da doon kii nga doon wax suuf lool waaw mu wax ko lu tax mu ne ko yëkkatil sa kàddu tuuti mu ne ko yow Omar naa la ngay naafila waaye ca kaw goro mu ne waaw <laughs> waaw wax ko moom itam lu tax mu ne ko wàccel sa kàddu tuuti waaw mu ngi noonu wala tajhar bi salatika wala tuxaafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila wa qul alhamdulillah ah te deel wax alhamdulillah deel si karab alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin waaw alladi mi nga xam ne moom la cant yëpp del wax ne moom la cant yëpp ñeel mi nga xam ne lam yattaxid wala daa jàppewul doom comme ni ko karcaan yu riir yi di waxe walam yakun lahu sharikun fil mulk amulub associé ci nguuram gi walam yakun lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira kon mu ngi noonu waaw moo tax à li nga xamante ne nii borom bi moo la gën a jege comme li wax wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ñoo la gën a jege nit ki ñoo ko gën a jege buubu xolam kon borom bi boo waxee ndànk xam na waaye boo waxee ci kawit dégg na te du la ngaa li nga wax ca kaw moom la gën a dégg li nga gën a wax ci suuf déedéet loolu amul ci yàlla waaw képp nag koo xamante ne dañ na ci riyaa ngistal ak déggtal ak yooyu sikkar ci kaw ngir yee ko bi Seydina mar wax ki nga xam ne daa yëga di nelawul fii la nekk daa tëdd rek manu la nelaw mais mu ngi fii tëdd bu ko defee bu ko déggee ne ah diw mu ngi def jaamu yàlla te maa jóg def ni moom <laughs> waaw waaw <laughs> kon loolu lu ñu sopp la waaw te tamit bu boobaa bu mu fekk nag kuy nelaw mu yee ko parce que moom mooy julli quoi waaw wala kuy julli nga koy déranger moom it ndax da ngay def waaye tamit doo ñëw yow it fekk naan damay julli waa ji di si kar nga ñëw ne damay julli ci wetam ngir mu noppi lool mooy la comme li gaa yi doon wax al imaam as-Suyuti mu ngi koy indi al-Haawilil Fatawa ñi nga xam ne mooy ñoo ko laajoon ab question la bu ñu laa doon al imaam na Hajar al-Asqalaani nii am naan ñooñu li mu nekk daa gine yeey li koy nekk yow waa ji yaa ngi ko fekk muy fi kar di tudd yàlla nga ne ko léegi damay parce que borom bi nee na ida eh, wa ida quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu kon nag man damay bu ñu jàngee alquran na ngeen diglu ta xerewlu man nag kon damay kii ngir yu fi perturbé loolu mooy xamuñu quoi moo tax yow day reetaan borom ar-rimah ar-rimah di Seydil Haaji Omar al-Fuuti Taal indi na ko foofu di ko leeral masala yooyu biar bi ñuy gis eh, masala yooyu moom lañ jëloon li mu wax foofu ci sikkar en groupe wallahu ta'ala a'lam moo tax taxul ñu ciy ñëwaat fii kon loolu lu amoon solo la kon gën leen lëkkaale bi mooy kon yeneen saa salaam digal nañu ne irbaw ala ko kon sikkar ci kaw mën naa nekk te tamit lu baax la bu dee a mbooloo la mais ngeen bañ a gaañ ngeen bañ a gaañ seen bopp waaw ci loo xam ne lu yem la du ngeen déranger ñoo xam ne waru ngeen leen a déranger waaye tamit du ngeen lor seen bopp loolu mën nañoo wax ci kaw waaw waaye bu dee yooyu yëpp nag da ciy am loolu ñu wax ci suuf waaw kon mu ngi noonu ci gàttal. wallahu taala alam kon tere gi nga xam ne dañuy tere kuy gaañ sa bopp di ëppal ci yuuxu ci sikkar ak yooyu bay mën a gaañ sa bopp loolu nañ koy moytandiku loolu de wanewul benn yoon ne kooku moo gën a mën a sikkar moo gën a xër ki nga xam ne moom deful yooyu waaw loolu du foofu la nekk wallahu taala alam waaw liñ ciy gis saxaaba yi buñ mësoon a jóge ci xare comme liñ gisoon ci jataay yële ñu weesu borom bi defal leen xéewal dañuy sant yàlla waaw di sant yàlla di ko tudd halal naa laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa ak yooyu di santaat seen boroom di wan ne ñoom wane seen boroom te yow yeneen saa salaam moo leen ko yare waaw moo tax képp koo xamante ne nii la yare ay taalibeem réussir na lépp lu am du nekk di ko jiiñ sëriñ beek di ko jiiñ keneen ak déedéet yàlla la ñuy wane yeneen saa salaam loolu la jàngale te loolu la yare woon saxaaba yi moo tax bi ñuy ñibbi lan lañ doon wax laa ilaha illa allah te dañoo jóge ci ay victoire yoo xam ne yu rëy lañu ah ndax waadil qura dañ koo paqueté waale tamit <laughs> waaw moo tax xaybarun waadil qura dañ leen ci dégaale ñoom itam daal di leen daal di leen euh, euh, duma waale <laughs> amaale ñoom ak ñoom ay accord ñu ci waaw euh, ba foofu nooy tamit mooy xéewal yooyu yëpp ak xaybar gii nga xam ne moo doon forteresse bi gën a yées bu ne woon fii nekkoon euh, dëkkub ay jege fii di xam rek taal yi contre l'islam borom bi may leen ñu daal di koy ubbi bi ñuy dem lan lañ def sant seen sant seen boroom neewuñ ñoo di guerrier ah non waaw ñoo di guerrier waxul lool de waxuñu lool dañu la ilaha illa allahu akbar allahu akbar la ilaha illa waaye nañ ko doon def dafa kawe yoneen saa salaam xamal leen ne kawe gi jaru ko voilà loolu la leen xamal waaye neewu leen bu leen ko def loolu ñaari mbir la yoo xam ne yu ci kaw noonu walillahi la hamdu wal minna ci la jeexal li nga xam ne mooy hadis bi eh, ci ak bunt bi insha allahu taala bii di ñëw nag insha allah ñu gis chapitre bi nga xamante ne ni moom moo ci topp di hadis di chapitre bi nga xamante ne Euh, mooy chapitre bi nga xamante ne nii mooy cent cent soixante douze inshaa allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi